di leen ndokkeel ci bis bi nga xam ne taxaw nañ fi na taxaw yàlla ci mbaaxam nga baaxe na nu fekke ko naga ni ci ren noo ngi ñaan ci darajay borom guddi gi ci darajay Cheikh Moustapha ci darajay Cheikh Amadou Bamba bu nagan déwénee nu teeweti ko fii nu ko tewe teewee ko fi ay déwén déwén déwén ah, sëriñ bi nag li mu waxoon rek mooy lii alikan wax moo di la mu leen dénkoon rek lay feddali kenn ku ne ci xam na ne fa mu taxoon ba fi sëriñ Cheikh nekkee ba fi sëriñ Cheikh jóge jóge wu kenn ku ne fa nga taxaw yaa ngi fa taxawoon gën a feddali sax laxasaay kon nag loolu mi ngi leen ciy gërëm te di leen ci sant ah, nun tam nu di leen ci ndokkeel te di leen ñaan lépp lu mu leen ci cër bi ngeen boole ni ca ki nga xam ne mooy def waxtaan wi sëriñ Sam Mbaye ñaan na nag loo xam ne dama leen koy eggee xaw ma ndax moom da ngeen ko ko mayam leen nee na daal bu ñu wax lu dul rek Serigne Sambay mooy def conférence nee na buñ ci teg leneen ginnaaw nag dafa moom la ñu jox liggéey bi moom la ñu jox guddi gi liñ ci bëgg moom lañ bëgg mu defal nu ko kon nag moom itam defe naa ni li mu bëgg dañ ko ko war a defal rek sëriñ sa Serigne Sambay nee na nanu yem ci Serigne Sambay mooy def conférence wax na sax buñ ci tegee leneen leneen dana ci xew loolu nag jaru ko léegi ginnaaw moom lañ bëgg mu defal nu li nu bëgg kon nag nan ko defal li mu bëgg ba noppi nag déglu ko mu defal nu li bëgg kon nag sëriñ Samba yem nañ foofu def nañ li nga waxal. man صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mboolem jullit ñëpp ñu ngi leen di nuyu nuyoo bu mag boobu lislaam di leen sami la bu mag bépp ci ndaje yi ñu fi daje ngir yàlla ak yonent bi sama waxtaan yi amoon naa yéene gannaaw bu ma leen nuyoo sant leen ma leen xamal ne fi ñu toog tey daje di waxtaane ci dellu sut jóge ci kilifa bu mag ji mu di seen Cheikh Ahmed amoon naa yéene waxtaan ci waxtaanu gudd wu am solo fekk na nag ci ay tolluwaay yoo xam ne joxe woon naa sax ngànt ba ñu yëblee ci man di ko sàkku te ngànt la mu di dëgg ci sama digg yàlla ah bàyyiwuñu ma ñu dem ba àgg ci li ma boo fa taxawee sax ñu gis la nga nuyoo dem doy na man nag am naa sama yéene bopp yoo xam ne di seddaliku la gannaaw loolu lépp moom indi ndax am yaakaar ci fàttaliku jëmm ji fi jóge joo xam ne boroom wàll yu bari la ci wàll xeeti baax ji nit fopp daf cee nekkaloon lislaam nekkal ci jullit yi yépp nekkal ci réew mépp ay wàlli baaxam bari lool di lu ñu mën a waxtaane waxtaan yu am solo ndax gannaaw ab juddóom it di ko yàlla defal suñ boroom daf koo defal li ñuy wax tawfiq tawfiq nag lu màgg la lu am solo la tawfiq mooy tax nit doylu wax na ne bu tàmbalee da ngeen jégg na ko ñëpp jégg doylu sàkku loolu mu tudde tawfiq dama ne moom rek lu nit mën a am ba toog mën a tee bañ a sàkku bu nu seetee taarix daanu gis solo tawfiq muy solo su màgg daanoo waxtaani ne ngëneel ñaar la li arab yi tuddee fadl ixtifaasin muy ngëneel lu yàlla jagleel nit ak fadlu kitaabin ak ngëneel loo xam ni borom daf koo fàggoo ngëneel li yàlla jagleel jëmm muy loo xam ne jiitu nag fàggu ne teg ci yàlla sàkk def ko mu di yonent te ba mu koy def yonent liggéey la jund yàlla dara muy ci yàlla sàkk def ko saaba walla mu def ko malaika wala leneen lu mu doon ci melay ngëneel yi te fekk mu jiitu juddoom loolu lañ tudde fadl ixtisaas yi ngëneel loo xam ne dafay soob yàlla rek mu def ko ci jaamam loolu ngëneel dana nekk ci jëm yi dana nekk ci jamono yi dana nekk ci bërëb yi bu buñ seetee jamono yi daana gis ne weeru koor suñu borom def na ci ngëneel loolu gisu ajuma ak guddeem suñu borom def na ci loolu laylatul qadar ak juddu guddi juddu yonente sallallahu alayhi wasallam suñu borom def na ci yooyu buñ seetee pàcc yi daanu xam ne rawdatu sharifa maanaam béréb ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam tëdd moo ko ëpp ëppale ci béréb yépp gannaaw gi kaaba gee ñuy wër ak Makka ci bopp ba Medina ak seen ñaari jàkke yi ak jàkkal baytul muqaddas ak bépp béréb boo xam ne denc nañ fa waliyu wala yonent wala saaba ak bépp bërëb bu ñu def jàkka wala jaamukaayu yàlla wala tuddukaayu yàlla ba fadlu ixtisaasin boobu ngëneel li nga xam ne sama borom lay soob mu def ko ci jaamam moo xam jaam bi jëmm la wala béréb la wala jamono la bu dee ngëneel lu ko taxawul ak moom ci nekkam lépp waxtu nga koy ñàkk day jooy nekk suuf soo xam ne jaamu ko te yàlla dafa nekkoon ba yàgg fa di tàggu moom mel ne suuf ak gabon ci biir déporté woon seen Tuuba radiyallahu anhu ba mu koy jógee suuf sa di jooy fu baatam jot nga xam ne ñi am baat ñëpp dégg nañu ko ngir tuyaaba ju mag ji ko yàlla defaloon te mu di ko ñàkk ci teqalikoo muy teqalikoo jëmm di tedd jooje man dellu ne kon li ma bëgg a waxtaane borom wàll yu bari la ci wàlli ngëneel ma tàmbale ci tawfiq tawfiq ma ne fadl ixtisaasin ci la bokk gannaaw loolu fadl ixtisaa bi ñëw mooy ngëneel li nga xam ne jaam bi ci dogoom ci wóoloom ci sawaram ci njàmbaaram ci muñam la ko sàkku ba am ko nit mën na boole ñaari ngëneel yépp fadl ixtisaasin ak fadl ixtisaabin tawfiq moom moo waxoon sax na alimaamu shafii radiallahu anhu mi nga xam ne ñeent ñi ŋànk diiney lislaam kenn la ca woon te bu ci gënu la am solo it kenn gënu ko ca am solo fekkoon na kuñ daan wax annaasikul badawi nga xam ne jëmm ji jàngul la kenn du ko teg nit ku farlu wala borom xam-xam limaamu Shaafi daana ñëw ba fi kanamam mu sukk ñu taalibe di sukke fi kanamu sëriñam ñu ne ko yow di sa xam-xam bu mag bi ñu ñëpp doy loola di la laaj di sàkk ci yow ñaan nga fekk waa joo xam ne jii mu ngi mel ni nit ñi daj àdduna rek ngay sukk fi kanamam mu ne ci suñu borom daf koo defal tawfiq ca la nga xam ne yàlla daf ma koo xamal maanaam li nga xam ne moom lay moom lañuy ñuy sonn di ko sàkku yàlla daf koo see defal tawfiq rek yéene ko ko may ko ko naka noonu la imam Ahmad ibn Hanbal daan def ci ku ñuy wax maaruful karxiyu maaruful karxiyu boobu doomi Ahmad ibn Hanbal daf ko doon laaj moo ndax maaruf moomu nga fonke nii dafa xam xadis mu ne ci noppi yéen a ngi ànd ak waa daayira Xibaay Serigne Sam Mbaye Tafsir Daaray Seexul Xadim Touba maaruful karxiyu àgg moom laqad u'tiya al-amru kulluhu suñu borom jox na ko lépp lépp lépp ndax jox na ko ragal yàlla defal na ko tawfiq loolu benn la ci tawfiq yi nga xam ne moom la bëgg a waxtaane ma ne dañ see Ahmadu Mbàkke borom bari la ci wàlli baax bi ma njëkk a junj moo di tawfiq boobu tawfiq boobu bu ko yàlla defalee jaam ci lu ñu fàggoom ak faggo mën naa wuuteeg faggu bindee fii ndax lu doomu aadama mën a faggu ci fukki at mën na ko fàggu ci benn bés yàlla defal tawfiq mën na toog bañ a def dara sax wala muy nelaw yàlla di ko bindal lu ëpp yeneen jëmm yoo xam ne mu ngi sonn guddeeg bëccëg loolu nga ne leen yàlla la sallallahu taala wa sallam ñi mu àndaloon kenn ku ci nekk yàlla daf la melool mel woo xam ne ci daraje yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir yee nit ñi junj na kenn ku ci nekk saw melo am na ku ñu doon wax Suhayb ñenn ñoom ko naan ci xeetu ruum la bokk dafa ñëw jaxasoog arab yi ba yàgg fi lan fi ñenn ñu ne ku ñu jàppoon la waa Soudan la ñenn ñu ne déedéet dafa melo noonu waaye waa xabas la ñu ne waaye man la sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne lam yamal abdu Suhaybun law lam yaxsha Allah lam yasihi Suhaybu jàmm yàlla bu baax a ngi nii moom de bu ragal lu woon yàlla it du ko mooy mukk ndax topp jum mu ko topp bokk na ci jagle googu al mushabahatu fi dami wal maana lil wirasati bu ñu seetee ne benn jëm boo xam ne suñu borom def na ko ngëneelam lépp mu am ay doom bu fi jógee alalam ñëpp ci yemle góor ñëpp a ci yemle jigéen ñépp ñoo ci yemle jigéen ñi genn wàllu la góor am la ñuy am waaye baatinam buñ koy doon te ci gën a niroog moom deret gën cee niroog moom misaaj moom rek ko mën a doon lu mu ko yéene yéene keneen sotti na ba noppi kon baax day nekk zahiran wa batinan baaxu bitti dafa am baaxu biir am baaxu bitti dana feeñ ci liñ ci gën a gis ci farlu lay feeñe ci jëf baaxu biir yàlla ko dencal boppam ci jaam ba ko soob dana wax ne ku ñuy wax Ibrahima ibnu Adham mu doonoon wàllu bu doy waar boo ko daan gis mu limbooy sagaram mas na dajeeg benn soldaar boo xam ne officier la jóge ci dëkk jëm ci dëkk soldat ba di ko laaj man day dama bëgg a xam dëkk bi fu mu féete Ibrahima ibnu Adham nag toll na ci xaal. dëkk xamu ci lu dul armel yi mooy fa nga xam ne ku fa dëkk dootoo toxu mukk mu joxoñ ko armel yi mu defe ne daf koy fontoo dal koy dóor ngàdd mu daanu ci suuf bi mu daanoo jógaat mu dellu ko laajaat dëkk ba mu dellooti fu ngàddati ndax joxañati na ko rek ba tey sëg mu defe daf koy fontoo wala daf koy ñaanal dee mu daanu ci suuf muy ñetti yoon ba mu jógee ci yoonu ñetteel wa am ay jaam yàlla yu agsi ne ko yow de xanaa da nga xamul ci ngay dóor Ibrahima ibnu Adham mi nga xam ne nit ñëpp yërmande yàlla ci barkeem lañ ko yaakaar te ñun ñëpp ñuy dund ci barkeem ci kaw suuf nga di ko def nii mu tiit jox ko ñaari loxo ne ko dama bëgg nga baal ma te nga jéggalul ma yàlla mu ne ko waxtu woo ma dóoree ba ma daanu ba ma bala maa jóg ñaan naa suñu borom mu baal la ba mu xamal ma ne ma baal na la ma soog a jóg bi nga xamee ne ñaari wàll yoo doon waxtaan wàll yu mag ak wu ndaw wu ndaw wi moo tudd Cheikh Ibrahima bu Adham moomu dal ne kooku de ku àgg ci yàlla la wala yu magoo ne ko déedéet ci àgg ci yàlla kay mooy Muaz mu Jabal mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne ko waaw kooku naka la dangeen moom wala yu ndaw yi nekk li ko xissa bi ma wax léegi ci Cheikh Ibrahima ibn Adham kenn ko kenn ak li moo def ba tax ma ne la moo àgg ci yàlla dafa mësoon a xuloog benn soxna ci diggu tool soxna sa jékki ba guddi. mu dal di dem far rëdd wa nga xam ne moo teqale woon diggante ñaari tool yi bant yeen ci sampoon mu toxal ko def ko ci biir toolu Muaz bëgg a sàcc toolam bi mu yeewoo gis ko ne ko yàlla na yàlla rey lakk la soxna sa dal di daanu ci kàmb goo xam ne xatax lañ ca taal dal di lakk bañoor dee mu ne ko yow ni ngay tëkkale ñaar ñi ki nga xam ne kenn mënu koo def lu ko naqari lu ko waay def mu baal la kii liñ ko def amul solo jërul eh, dóor nit sax waxuma la ak rey ko mu dem di ko def lii mu ne ko waaw ki nga xam ne dafa doy yàlla ba mu fab jaam yi yëkkati ko leen teg ci loxoom ne ku ci dëng sañ yaa ko war a yar ku ci jub yaa ko war a neexal yow yowmal xiyam yow laa seen yow laa leen di laaj ko gën a àgg ci yàlla loolu du ngëneel loo xam ne jaam bi daf koo sàkku daf fekk li ñuy wax istiadat am ci mooy fodd la ci saa suñ loolu ma waxoon waaw doomu adama dafa aajowoo bu ñëwee ci àdduna ak mat mat gi nag bu amee fadlu ixtisaasin boobu itam fadlu ixtisaabin dafa war a ñëw moo tax mu war a mat bu ko deful am wet goo xam ne nit ñi duñ ko gisee mukk ak mat loolu lu ko waral bu nu gisee ne ah yonente bi sallallahu taala wa bu mu ñëwee te jàngal jaam ñi dafa leen a jàngal luy defar seen àdduna jàngal leen luy defar seen alaxira ndax bu seen àdduna manqué seenu alaxira du mën a mag ñu gën a bari ci jaam ñi bu fekkee ne am na lu leen manqué rek seenu ngëm dana wàññiku bu ñu sàgganee ba ñeneen yilif leen du jëfandiku ci ñoom maanaam liberté bañ waroon a am ba féetale lépp seen lépp ñu féetale ko yàlla dootuñu ko mën a matal loolu moo tax sallallahu alayhi wa sallam na laysa minna man taraka duniyaahu li axiratihi ki nga xam ne dafa bàyyi addunaam lépp ngir jublu àllaaxiram kese kese kese kese bokkul ci nun kon jëmm ji gën a mag mooy ki matal wàllu adduna matal wàllu àllaaxira loolu moo tax ci loolu laa bëgg a sooboo ci waxtaane Cheikh Ahmadou Mbacké moom dafa gis ne li sallallahu wax ne xormatul mu'mini a'zamu min xormatil kaabati war may jullit bu gëm fa yàlla moo ëpp war may kaaba gi maanaam jullit boo xam ne jullit la dëgg moom la yàlla gën a fonk ci kaaba gi kon ku xam dara doo woyofal jullit da nga jullit ñëpp yiw da sonn ci jullit ñëpp am njariñ da sonn ci lor yoo xam ne dafa war a dal benn jullit da nga sonn ci fexe mu moy ko ndax dañu alxalqu kulluhum iyaalun lillahi wa ahabuhum ilayhi anfaahum li iyaalihi mbindeef yépp njabootuk yàlla lañu mbindeef yépp ki ci gënal yàlla mooy ci ëpp njariñ ci njabootu yàlla bi loolu bu nu seetee kan moo ëppoon njëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké gën koo yéene jullit ñëpp am la gën ci ñoom du mu xam fu koy gisee xam gi mu xamoon ne jullit ñëpp njabootu yàlla lañu te ci gën bëgg ci ëpp njëriñ ci jullit ñi moom la yàlla gën a bëgg la fexe ba képp mu tollool moo ci njabootam loolu bokk na ca amul dara lu koy teqli koor maa ngi nekk ci yoon wi kee nga nekk te naa yemale sama digganteeg moom fii doomu aadama ji mu doon day seet ni fii jaamub yàlla la yàllaa ko moom tamit lépp loo mën a jaamoo yàlla man nga ko ko def ci nga digganteeg mbindeef yi ndax yàlla ci boppam dafa am ci ay yonentam ku ne woon yow kat bàyyi woon nga àdduna jëm ci man ndax danga xamoon ne maa am sa njariñ mu muñoon nga adduna it ndax xam nga ne sa loor la daa nga jaamu yàlla it ndax da bëggoon tuyaaba ana kan nga mës a bëgg ngir man boo ma ko waxee rek ma xam ne mas nga maa defal dara ndax nga bëgg ma dëgg mooy nga seet ne bëgg naa diw wala diw sama jaam la ngay sonn ci moom di ko jëriñ ngir man loolu mooy li nga ma defal waaye li ci lépp sa bopp nga ko defal bu doon aadama ji matalee wàllu addunaam ci ay war-waram yépp njëriñam ci digganteem mbindeef yi fu mu war a dimbali dimbali la fu mu xam lu lay lor mu labéré la ca lépp lu mu la mën a jëriñ mu jëriñ la ko ba noppi diggante ak boromam mu sàmm ko day dal di yéeg te doon ci cam la ca yelloog moom maqaamam suñu borom wax sallallahu taala wa sallam wa innaka la ala xuluqin azimin suñu seet na yonent bi ba mu yàgg mu ne ko ah am nga jikko ju màgg jikko ju màgg ji moo doon sallallahu taala alayhi wa sallama dafa dajoon fépp ndax moo doonoon général bi jiite xare bi moo doonoon mufti ji nga xam ne ku gag moo lay gàgganti moo doonoon xadi ji atte moo doonoon waaris bi nga xam ne mooy waare moo doonoon iliman bi jiite jàkka ji mooy itam borom kër bi nga xam ne lépp lu ko war digganteem ma këram dana ko doxal ba mu mat fu mu war a teew dana fa teew fu mu war a yónnee dana ko yónnee lu mu war a joxe dana ko joxe lu mu war a sàmm ba du ruurit dana ko sàmm mat googu mu matoon ci wet bu nekk moo tax ñu ne ko wa innaka la ala xuluqin azim ba te jaam ñi ku ko ci gën a niru mooy ki nga xam ne wetam yëpp fexe na koo matale te yërëm bindeef yëpp ne ju mat koo def taxaw nga taxawaayu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sa njaboot lañu kenn ku ci nekk ngir yéene ko la nga yéene sa bopp noonu la ci Ahmadu Mbàkke meloon lu waral loolu doom aadama day bindeef mi nga xam ne moo gënal yàlla ci li mu bind lépp yàlla dafa fab li gën a màgg li ko gën a jege li ko gën a niru bu ko dara doon niru li gën a jege maanam xabraam mu def ko ci doomu aadama seetit la ko gën a sori mu boole ko ci safe ko nag na fab li gën a tedd xeexe ko li gën a ñaaw bu ko xeexee ba nag ko day dal di am maqaamam nekk bu yàlla wéyee moom moo ciy topp moom doomu aadama mooy laqad xalaqna linsaana fi ahsani taqwimin summa radadnaahu asfala saafilina suñu borom lii na su bind na doomu aadama ci gën jaarase ci bind gannaaw bu mu delloo ko ba mu gën a suufe ci li suufe lu dul gaa ñi nga xam ne gëm nañu te jëf-jëf yi rafet ñooñu ñaay ñan doomu adama dañ cee boole ruux ak yaram yaram bi daf ko bokk ak bàyyi ma yi xam ne bànneex la bëgg di mer ruux gi di loo xam ne dafa soreet màdd di loo xam ne mooy leeru yàlla ci lañ bind malaayika yi di lu war a xam yàlla lu war a loox mafus war a xam xëy bu war a jege boromam su fekkente ne te jaar na ci rëdd bi nga xam ne moom la ko alxuraan rëddal day daal di mel ne malaaka te ëpp malaaka daraja loolu moo tax sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko xujil afwa waamur bil urfi wa aarid anil jaahilina loolu kat mooy bu ñu seetee melo nga xam ne sëriñ Cheikh Mbacke meloon na ko xujil afwa na nga jàpp njëggal féetalil njëggal dong muy sa wàllu xol sa diggante jaan ñi moo xam tooñ nañ la wala tooñ ñi la waamur bil urfi na nga leen digal lu baax tey fexe ñoom ñëpp fu toll ñu am lu baax waa anil jaahiliina ñi nga xam ne nag yàq rek la ñu féetewoo ak wax lu ñaaw jëf ko na leen wan gannaaw bu mel ne amuñu doo leen ne sax am nañu dañu ne yonent bi moom moo ne bokk na ci bàkkaar yi doomu aadama am na ci bàkkaar yoo xam ne lu dul ittewoo lu jëriñ nit ñi mënu koo faral yonent yàlla Isaa dafa mas a fekk jaam boo xam ne day jaam borom mu ne ko yow looy liggéeyee mu ne ko xanaa jaamu yàlla rek mu ne ko waaw ana ku la fekk ku lay fegal sa mbiri adduna maanaam ku lay jox li nga lekk li ngay naan ak li ngay sol ak fi ngay tëdd mu ne ko sama mag mu ne kon de sa mag la dàq jaamu yàlla moo la gën ak jaamu yàlla ëppale la ko loolu moo tax buñ demee yomal xiyaam jaamu yàlla yi doomu aadama yi doon jaamu yëpp seeni pay dafay wuute jaamu yàlla boo xam ne yëkkati joxe ak dimbalee la dafa mel ne yàpp wu duuf ak poyam jaamu yàlla boo xam ne sikkar la ak fàttaliku yàlla ak julleeg woor dafa mel ne suukar la ak ñam wu saf suukar xam ngeen ne ñaar yooyu yëpp lu ci nit ci dëkkee dana ko sàppi waaye bu fekkee ne nit ci dafa mat matal adduna mat alaxiram ñaari anam yëpp la ci daf ci am lu doy nit ki xam ne dafa matal ñaari anam yooyu mel ne euh, sëriñ bi nga xam ne moom lay wax waxtu woo xamee ne aji xeru waaxu na jëm ci moom lisaanu xaalam day wax bayt bi nga xam ne moom la shaair bi nga xam ne moom lañ ci dal baxtu yi waxoon fa aqbala yamshi fi lbisaati fa ma dara ila albahri yamshi am ila albadri yartaqi ba mu waaxu jublu ci moom fekk mu ko jegee mu settantal jëmb ji toog ngëneelam yépp di jëkkante xelam xamul ndax moom day waaxu jëm ci géej wala dafay bëgg a yéeg ci weer wi waxtu woo xam ne agsi na ci moom lisaanu xaalam dafa naan huwa albaxru min ayi nawaaxi ataytahu falujjatuhu almaaruf waljuudu saaxilu taawada basta alkaffi xatta law annahu sanaaha li qabdin lam tutixu anaamilu walaw lam yakun fi kaffihi gayru ruuxihi la jaada biha falyattaqi llaha saahilu moom daal géej la goo xam ne wàll goo ko jógee rek wet goo ko mën a jógee lëgg-lëggam mooy njekk ak njëriñ lu bari ak tàkkam moo di tab moom de tàmm na joxe ba nga xam ne waxtu jéemoon a bank loxoom sax ngir bañatee joxe baaraam yi duñu nangoo banku boo xamee ne amul woon dara dara dara dara lu mu joxe lu dul rooxam jiit koo ko ñaan dana la ko jox ndax tabe kon tey ki koy laaj moo war a ragal yàlla rek bu nu seetee euh, sëriñ boobu daan gis mu wër ba nga xam ne foo làmb daj ko fa fooxal gis ko fa bu dee ci wàllu lislaam yare na jàngale na am na téere yoo xam ne yu dul jeex la yu bari ngir dimbalee ko ñi nga xam ne ci wet googu lañ jëm sos na ay l'école arab yu bari yoo xam ne def ciy xeex réer xam ne ni doomu aadama waxtu wu réeree lépp lu ko song daaneel ko te day mooy boromam ndax du xam du jaar ci yoon wa waxtu woo xamee ne yeewu na xam na dal day de aaw ci ci yoonu boromam lay jaar te itam lu ko song mu daaneel la ndax xam yàlla ga ak gëm yàlla ga buñ seetee itam ñi mu joteel képp ko xam ne ci ci réew mi jóg nga ngir defar am nga ak moom ay jataay yoo xam ne du too ko fàtte mukk te loxoom fekk na la fa nga nekk dimbali la ca la nga xam ne fi nga jëm boo ko seetee nga xam ne dara itteelu ko woon lu dul lu yëkkati nit ñi lu leen dimb dimbali loo xam ne lii wan na leen yàlla loo xam ne lii jox na leenu ngor tàggale na leen a ku ko ñàkk tàggale leen a ku njaam ci loolu rek la daan yëngatu daana yëngatu ba dama ne foo làmb da ko fa daj ci anamu yëngatoom te loolu yëpp ci kaw lu jëriñ bindee fii rek ba mu demee nii naa du ko waxoon Nu'man fa innaka shamsun wal muluku kawakibun iza talaat lam yabdu minhunna kawkabu yow daal jant nga rek ñu doon naa jant kawe ga mu kawe waaye jant la muy kawe kawe kawe leeram gi fu nekk ma nga li suuf si suufe suufe suufe muur na ko naka noonu moom it li muy kawe kawe kawe njëriñam lay jóge ci moom di dem ci doomu aadama yi fu ne àgg na fa la suufe suufe mu ne ko yow kon jant nga buur yi ci des yépp ay biddéew lañu waxtu wu jant fekkee nag benn biddéew dootu feeñ ci arab bi tudde al batalul miroir yoo xam ne jëfaakunu la te yenukaayu lu diis la yan yu diis yépp daf ko yan woon te du feeñ ci moom te du wonk mukk du jàmbat mukk kenn mun la xam lu ko neex ak lu ko naqari ni mu mel itam moom la biiram noonu la bitteem mel képp ko gis itam da nga ko wet boo waxtaanee moom da nga ko gën a naw amaana sax moom moo ëpp njëriñ Badru ibnu Ammaar bi nga xam ne moom la mu tudd bii doon way bayaan ko law kaana ilmuka bil ilahi muqassaman fi nnaasi ma baasa al ilahu li indi loolu moo di Badr ibn Ammar lii yi doon woy bokkoon na ci xarekati lislaam yi benn bis jóg na jëm ci béréb bu muy xaree fekk fasam yi mu waroon dem na ba garab gu ndaw nekk ci kanamam ndeke gaynde goo xam ne dafa rey nag ba yëg ci kawam di ko lekk moom garab gi làq ko digganteem ak moom fekk jeex yi ma ngi ci mbaram ñoru lu dul yar bi bi mu doxee ba ne ticcat ci gaynde gi gaynde gi dal di tëb rek dal ci kaw fas wi fekk na gaynde gi agsi na ci kawam ba noppi mënatu la bocc jaasi ji mu fal yar bi caw fa gaynde gi ñett yoon ba mu wàcc bi gaynde gi cëppeeloo moom mu dal di cëppeelu bocc jaasi ji gaynde gi dal di riir wuti ko moom it mu riir wuti gaynde gi bi nga xamee ne dal na ñëpp dégg nañ yëngu bi waaye jaasi ji gaynde gi laalul yaramam jaasi gi doo nga la dajeel waykat bi ne nee na ko bi nga dajee gaynde gi dafa mel ne dañoo tënk ñaari tànk yi ak ñaari loxo yi yeew ko bi mu koy tagg dafa commencé misaal gaynde gi ba noppi wax ni mu regloo wax ay melom yépp soog a tudd badrum nu amaat bokk na ci regloo wax ay melom yépp soog a tudd badrum nu amaat bokk na ci yi mu tagg badrum nu amaar nee na fekkoon ne xam di nga xam yàlla dañ koo séddale woon yépp kon yàlla du aajo woo yónni benn yeneen ndax nit ñëpp daañu xam yàlla loolu sax xaabaabal la ëpp na waaye dafa koy wan ne ko da nga boole njàmbaaru biir ak njàmbaaru bitti naka doon si Ahmadu Mbakki bind yi mu bind dafa seede ci kaw jamono ndax bépp xew-xew bu ma sa am boo xam ne lislaam weddi na ko bind yi bind ngir di ko weddi weddi goo xam ne dafay ànd ak fit ak fayda def fee des ba tey ba bépp xew-xew bu fi am solo rek da nga xam ne lislaam gërëmu ko lam ca wax ngi fi ak la mu bind ba nga xam ne lu yàgg-yàgg waxtu wuñu waxtaanee lenn ci yooyu rek daan gis ne moom tontam nga bu kenn tontuwul it moom daañu ci fekk tontam ndax jëmmi boroomi xaraf la woon jëmmi xam ne ci yëpp la woon itam maanaam lépp lu doomu aadama di jëfandikoo di ko jariñoo yàlla daf ko ci cee yeewoon yee goo xam ne xam na ñu koy jëfandikoon dañ koy war a jëriñoo ak lam leen war a digal ak lam leen war a euh, tegtal mu meloon nag bi nga xamee nit ñi bu ñu doon benn xaaj mukk ñii dañuy jëm fii ñuy jëm fii jaar ci yoon wu jub bi ak ñu jaar ci yoon wu dëng wi nit ñi ñetti xaaj yi ñuy doon ñi nga xam ne yàlla daf leen a baaxal ba faw aaju woowu ñu ku leen di teg fenn ñooñu ñu néew lañu ay benn benn la ñuy doon ci jamono ñi nga xam ne kenn mënu leen a jubal ñoo tax arab yi seede ne mina tahzibi bu zibul yastadiya bokk na ci bugal jéem a yar till ba mu yaru loolu kenn mënu ko ñenn nit ñi niroo till kenn mënu ci ñoom dara waaye li gën a bari ci nit ñi mooy buñ leen jubalee ñu jub buñ leen bàyyee ñu dëng ñooñu ñoo taxoon mu def li shaa'ir bu wax ni faqasa li yasdajiru wa man yaku xaasiman falyaqsu ahyaan ala man yarhamu faqasa soxar na maanaam am na décision maanaam sévère na li yasdajiru ngir nañu jàjj dellu gannaaw ñoom ñu dëng wa man yaku képp koo xam nekk nga xaasiman di aji takku falyaqsu na ngay soxar na ngay sévère léeg-léeg na ngay dëgër ala man yarhamu ci ñi nga xam ne yaa ngi leen di yërëm ci ay bañam lisaanu xaaram daf doon wax law lam takun lii fi lqulubi mahabatun lam yatani l aadaaw fi yow yaqdaxu te laysi lamma hiiba xutta lahu zuba wa awat li haybatihi lkilabu nubbaxu yarmuunani shuzra al uyuuni li annani xallastu fi talabi alalaai wa sabbaxu daf naan ay bañam bu fekkonte ne xoli bañ yi ragal gu ñu ma ragal nekku ci kon noon yi du ñu ma jam du ma sànni ay kàddu maa ngi mel ne gaynde ragal gi ñu ko ragal moom gaynde tax na ñu di ko gasal ay kan yu xóot ngir mu tàbbi ca xaj ci mbaw di ko baw ñu di ma xoole catal bët lu lu waral loolu tàkku ji tedd nga dama ciy jóg ca njël ñoom ñu bàyyi ba biir set ñuy soog a jóg matam gu mu mat ci ñaari anam yooyu yépp moom la bayt bi misaal sëñ Tuuba radiyallahu anhu di tagg yonent bi ne kilta yadayhi laha saayun tulaazimuhu bazlun wa basun liman laanu wa man jaaru ñaari loxoom yëpp bu ci nekk am na liggéey boo xam ne moom lay liggéey te du ko bàyyi benn loxo ndeyjoor bi mooy bëslu day yulli rek ay may waaye liman laanu ña nooy jaar ci yoonu jub ñoo tax loxo booba jóg wa ba'sun ak ngaañ am fit ak kàttan di xub ñi dëng mooy waman jaaru mooy ba'sun aw fitam dafa réyoon lool ragalul woon dara lu dul yàlla loolu ngëneel la loo xam ne suñu borom moo koy bind ci jaam bi ba ko sàkkee daana gis ne gaa ñi gën ñi gën ci gaa ñu baax ni amoon nañu melo woowu du ragal dara lu dul yàlla Cheikh Abdul Wahab Sha'rani nee na ba mu juddoo la ko yàlla defal loolu amul dara lu mu ragal sa fekk béréb boo xam ne béréb bu jaani ñàngoor dong la xam ne kenn ñu ñëw faa dëgg mu dem fanaan fa ngir wóolu gu mu wóolu yàlla ak ñàkk ragal gu mu ñàkk ragal dara loolu tax na Abdullah ibnu Abbas mas na jóge Misra ànd ak mu njëgg ñu ko jiitu woon di dem bi mu dikkee fekk ñu sippi xaat tëdd di di tër-tër lu mën a leen yéen gën a gaaw a noppalu ñu ne ko du loolu gaynde nekk ci kanam di ngar te ñu newunoo dem mu wax ba àgg te gaynde ga jàpp ci nopp bi xëcc ko gaynde gi topp ci moom ba mu sori mu këdde ko dal ne ah yonent bi wax na dëgg de nee na doomu aadama bu ragalul dara lu dul yàlla yàlla du ko du xiir dara ci moom bu fekkente ne euh, sëñ si Ahmadu Mbàkke ci ay taxawaay ay tolluwaay yu demee noonu yoo xam ne ngaañ lu rëy lu war a mën a boom nit jub na ko te raful yënguwul maqama yooyu rek la fàttali yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na suñu borom dafa sopp jàmbaar ba ci rey jaan sax loolu ndax adduna dafay lu ñu war a jànkoonteel su sooboon yàlla lépp pare doomu aadama yi ñëw fii du ñu am dara luñ def waaye yàlla bi mu bindee àdduna dafa jëflante jaam yi ci xeeti maanaay turam yi mu tudd yépp ni ki rahmaanu mooy yërëm ji mu yërëme jaam ñi ci àdduna rahimu mooy yërëm ji mu yërëme jaam ñi ci àllaaxira rahmaan nag yërmande la joo xam ne dafa ànd ak sabab njëriñ lépp loo bëgg ci àdduna dafa war nga sabab lu ko gannaaw loolu itam jëpp jikko ju rafetul joo jikko woo lislaam ndax la sant nga xeex ba dindi ko ci sa bopp ngir nga àgg ca àgguwaay ba yàlla bi mu nu indee ci àdduna dafa ne doom aadama dafa war a jàngi dafa war a jàngi ba mokkal bu mokkalee ñibb si ci kër bi nga xam ne mooy kër bu ñu mokkal ni boo demee nag àdduna fa nga xam ne fa la war a jànge maanaam fa la war a liggéey te liggéeyu fa dara bu dellu see kët du dikk ci kër bi nga xam ne ci la sama soppe yi féete day dellu ci kër gi nga xam ne ci la sama këru bañ yëkk loolu moo tax doomu aadama aajowoo ak njàmbaar ci ci àdduna aajowoo muñ aajowoo sonn te du tax loolu nu la tax mu teqali ko yërmande yàlla maanaam yërmande yàlla li muy bari bari ak lu mu ko am am du teel yooyu war ci moom li nga xam ne moom la mën a gànnaayoo ba matal loolu moo di wóolu rek wóolu yàlla sëñ Tuubaa nee na fa haytuma taxaf ilaahaka al ahad yaxafka min xay taxawfutahu kullu ahad wépp waxtu woo xam ne ragal nga dëgg dëgg yàlla mi la sàkk nga xam ne kenn dong la lépp lu dul yàlla dana la dal di ragal yooyu itam loolu moo tax muñ dal di war muñ itam bokk na ci melo yi nga xam ne yi ñuy waxtaane melo woon na ko melo woon na ko ba ñépp xam ko ci moom muñ nag lu suñu borom sant la am na ñetti daraja ndax day te jëm ci ñetti arab ak sabru mooy tekki muñ ci arab ak sabru an ak sabru ala ak sabru fii ñett yépp jàmbaare leen di matal ak sabru an mooy loo gis bëgg ko mu neex nga muñ ko ngir sàkku yërmande yàlla wala nga muñ ko ngir xam ne neexul yàlla ak sabru ala mooy da nekk ci metit wala nga nekk ci ñàkk wala nga nekk ci na nga muñ ca ba mu jeex te doo wonk doo jooy doo naqarlu doo tawat asabru fii mooy nga nekk ci xéewal nekk ci am nekk ci man nekk ci wér te loolu lépp du la fab bi ba nga fàtte yàlla wala nga bàkku wala nga dam wala nga bew ñetti xeeti muñ ñooyu yépp gisaloon nañ ko ko muñ buñ dee seet ñi nga xam ne ñooy junj ba am na yonent bu ñu daan wax ayuba alayhi salaam suñu borom daf ko defoon muy ku am suñu borom def ko muy ku mucc di ku wér di ku jëmmam mat iblis añaane ko ba mu déggee malaaka yi di ko sant ak di ko taggal di ko waxtaane di ko asamaan mu dem ne suñu borom man de yéemu ma ayuba mi malaaka yaa ngi koy tagg di ko waxal teraanga ji nekk ak maqaam mu nekk ak baax gu ne waaye man yooyu yëpp nanguma ci dara ndax li li nga ko jox tey bépp jaam ko jox nga xam ne aaju woo muñ aaju woo dara aaju woo dara doo sonn doo am lu la naqari tey loolu yomb naa baaxe suñ dal di koy may kàttan mu dal di sopp ci ngelaw dal di ba mu newi bët nekk mbir bi xel ba xet gi tax nit ñi yenu ko dem sànni ji ko ca àll ba Ayóoba di muñ na mu doon muñee ba mu nekkee ca xéewal ga te fekk na loolu lu ko jiitu suñu borom daf ko may kàttan mu dem sopp ngelaw daaneel kër ya rey jiib ya def lépp teewul Ayóoba di sant nam sante woon ba mu dellusee suñu borom ne ko na nga gisee sama jaam ba mu ne ko waaw waaye ba tey des na wér na noonu la ko toppee ba tàqalikoo wér tàqali koog am tàqali koog jàmm teewul mu fekk ayoo ba mel na meloon suñu borom tagg na ko ci alxuraan inna wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaabun moom ayoo moomu day fekk nañ ko muy jàmm bu muñ ndaw jàmm bu baax naka noonu Zakariya moom itam yonent la boo xam ne bi mu dee waare yéefar yi di ko teg musiba mu nekk mu muñ ba benn bis yi topp ko muy daw. bi mu dee dem ba sonn iblis dal di soppaliku jëm mu dogale ko ne ko yow mi nga xam ne yonent nga yaa ngi ci maqamam yonent loo ne defal mu def te nga ne garab gi xaral mu xar nga dugg ci biir ne ko nel kepp mu kepp rek moo gën sa xel yi ñu di la topp te xamuloo daañu la jàppam déet mu dal nga ah waaw wax nga dëgg garab gi xaral garab gi dal di xar ba muy dugg ca garab ga iblis dal di jàpp ca laf mbub ma Zakaria dal ne garab gi ubul garab ga dal di ne kepp laf mbub ma iblis wacc mun a laaj ca biti mu daal di woo gaañu ne leen ci ngeen di seet kata ngi nii gis nga laf mbub maa ngi nii fii la dugg ñu daal di dellu ci kër ga fabu ci tàmbale ko ci bopp garab ga di ko siyee ba ci bopp ba ñu siyee bay jot xol ba muy bëgg a wonk suñu borom yi bal jibril ne ko ne ko kat bu wonkee rek ma far turam ci diiwaanu yonent yi moom Zakaria moom bokk na ci muñ ci yi naka noonu Yaxya bi Zakaria doomam la moom itam muñoon na bañ a dagg bopp ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam suñu borom daf ne ko woon fasbir kama sabara ulul azmi mina rusuli wala tastajil lahum na nga muñ ni gaañu dogu ñu dëgg muñe sallallahu alayhi wa sallam moo gën a dogu gaañu dogu ñooñu daf ko waxoon rek li tasliyati gaañu ñu ñooñu ñooña ñana mooy yonent yi ñu ci gën a màgg te mooy ñu ci gën a ëpp muñ ëpp ci dogu gën cee takku ndax ñoom ñëpp am nañu ngëneel yooyu yëpp waaye ñoo ko ci gënoon a def moo di Ibrahima moom nga xam ne bañ ko taalalee kàmbu safara ga di ko ca sànni bi mu xalambaaye bi bëgg dal ca kàmb ga jibril dogale na ko fa ne ko tee nga may ma ndigal ma seral sa faraw yi wala mu wax sa borom mu seral sa mu ne ko ndax sa borom xam na lii mu ne ko waaw mu ne ko loolu bay na soxla aajowoo ma la yàlla rek laa aajowoo jëmm jooju àgg foofu ci muñ ak doyloo yàlla moo tax suñu borom boole ko ci ulul azmi naka noonu Muusaa bi nga xamee ne na topp na ko mu ànd ak nit ñu néew Firawna ànd ak nit ñu xajul fenn topp ci moom mu génn Misra jëm Palestine ba mu sóobu ci géej gi nga xam ne gannaawam bu xoolee du gis lu dul noonu ñu koy topp gën leen a bare fu ñu leen jàppee lañ leen di dal di wan kanamam bu xoolee du gis lu dul géej gi te bu ci sóoboo lap ñu àndoon moom ne ko inna la mudrakuna qala ashaabu musa inna falamma tara al-jam'ani qala ashaabu musa inna la mudrakuna musa lu mu tontu kalla inna ma'i rabbi sayahdini déedéet yàlla laa àndal te dina ma musal wóolu googu mu am wax ba nga xamee ne toll na foofu borom gëm yëpp yox yoxi nañu borom wóolu yëpp seen wóolu walbatiku na borom muñ yëpp seen muñ seen muñukaay jeex na moom mu la muñam tàmbalee gis ca booba ca waxtu woowa ca taxawaay booba lañ ko yëgale ci ulul azmi naka noonu nuuxin moom bu ñu doon wax ay fileem moom it di jeex isa alayhi salaatu wasalaam noonu ñooñu ñooy ulul ak ñi nga xam ne ñooñu suñu borom tagg ci alxuraan di wax yonent bi ne ko muñal ni ñu bu fekkee noo ngi waxtaane ci Ahmadu Mbàkke di wax ay meloom ba xam na ne kon wenn meloo ngoog ci meloo mu melo ya tax ña gën gën ne wa ja'alnaahum a'immatan yahduuna bi amrina lamma sabaru gaa yi ñuy def dañ leen a def ñu di ay kilifa yoo xam ne ñooy jubal nit ñi kañ nañ leen ko def ba ñu muñee ba seenu muñ àgg ci dayu muñ kon muñ rek mooy tax nit nekk fan ba mën a nit ñi leen ci yoonu jub ba àggale leen fa ñu jëm noonu la si Ahmadou Mbacke meloon kon muñ bu yàlla ci boppam ne inna allaha ma'a yàlla nee na moom ci boppam ànd naag way muñ ñi kon ku yàlla def nga melowoo muñ bokk nga ca ña gañe yàlla sax dafa wax ne innama yuwaffa saabiruna ajrahum bi xayri xisaabin yowmal qiyaam muñkat yi buñ leen dee fay kenn du leen peese kenn du leen waññal kenn du leen nattal dañ leen koy sotti rek muy dem ba faaw kenn xamul fu mu yéene loo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñ borom ne ko wasbir ala ma asabaka inna dalika min azmil umur loolu moo di takku dañ tubaa ci boppam loolu aw meroo ma woon na kenn si ñu doon martial soxna ummi mbàkk bi ñu si jógee nee na ko wax sabru ko faaqa sabra naasi xatta samawta bihi ilaa alal maqami sëg muñ sowee na muñ doomu aadama yépp ba loolu la yëkkati lépp ba àggale maqam ba gën a kawe ci maqama yi ndax àjjana dañ koo peeg ak i ku muñul naqar doo ca àgg safara dañ ko peeg ak i bànneex ay bànneex rek a ca bokk na ci melo yi Cheikh sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom mu noppi tam itam ci melo yi gën a rafet yi la bokkoon moom daawul wax lu dul ci loo xam ne li am na njëriñ njëriñal adduna wala njëriñal àllaaxira daf tax dafa xamoon li ñu tuddee xasaayidal alkuni xam na ne wax ju bari ca la jëw fekk baax ca la fen fekk baax ca la wax lu sa yoon néew fekk baax ci la itam wax loo dul def fekk baax ba gàtt ci làmmiñ yépp nga xam ne kenn mënu leen a wàññi kenn mënu leen a lim lépp ci la bokk sallallahu alayhi wa sallam nee na iza ra'aytumul mu'mina samuutan waquuran fadnuu minhu fa innahu yulaqanul xikmata bu ngeen gisee aji gëm joo xam ne dafay noppi di ku ñu wet waxam bariwul na ngeen koy sàkkoo jege ndax kooku kat yàlla daf koy saax xam-xamu xikam waa ju mel noonu xikam nag boo xamul lu mu doon yàlla nee na ci alquran wa man yuutal xikmata faqad utiya xayran kasiran képp koo xam ne jox nañ la xikam jox nañ la yiw wu baree bare yiw wa yàlla dinaw ba ne yiw wu baree ngoog lu am solo la kooku nag képp ko yàlla ne melaw yi ku ko melawoo na ngeen ko sàkkoo jege ndax yàlla daf koy sax xikam boobu kooku ko am solo la ndax Isa nee na jaamu yàlla fukki xaaj la juróom-ñeent ñëpp mu ngi ci noppi alquran nee na maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ndax doom aadama du ñetti benn baat bu dul ñaari malaayika yi nga xam ne ñoo nekk ci ñaari mbaggam ña nga teew di bind li te bokk na ci gas ci yi nga xam ne noppi moo cay musal nit jëw jëw ci boppam sëñ Tuubaa wax na radiyallahu anhu ci الجوهر النفيس وقال قيئي خير الانبياء تكررا لنخبه النساء لما لمراه اتتها قالت هذه طويل ذيلها فقاءت فسقطت مضغه لحم فحلف صلى عليه الله ما هذا الشرف بانها لو صدعت لا بد من دخولها النار الى المطيع ولا يفيدها لدى الجليل نسبتها ثم الى الرسول من يونس صلى الله عليه وسلم نينا وجل وجل وجل maanaam xaaxtandikul xaaxtandikul xaaxtandikul takraar ko ñetti yoon ku mu ko doon wax mu ne ci gën ci jigéen ñi lu tax mu waxoon ko booba dafa am jigéen ji ñëwoon rek ci bi sallallahu alayhi wasallam fekk mu toog fi bi mu rombee di dem mu ne ay eh, kii moo gudd mbubb nag mi ci mi jiri ko rek sallallahu alayhi ne ko waccul ba mu waccoo mu ne lumbu deret wadd sallallahu alayhi wasallam ne biñ ci yàlla ne lumbu deret woo bu fekkoon wanaasu woon na ko te mu ngi sababoo ci jëw boobu baatu jëw boobu mu jëw loolu muy wax yowmal xiyaam faw mu dugg safara te askane gi ñu koy askane ci askane ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam du koy tee dugg foofale naka noonu la eh, sayidatuna aysatu alayhi salaam benn bis wu jëm wu ñu wax eh, sayidatuna safiya mu ne xas bu ko min xas bu ko min safiyatu hakaza maanaam di wane ne sayidatuna safiya ku gàtt la woon ba mu ko tuddee ba mu ne diw ku gàtt la mu ne ko wallahi laqad kunti kilmatan law ulqiyat alal bihaari la malahat wax nga baat boo xam ne bu ñu ko sànni woon ci géej gi dana ko safal xorom dana ko wexal xorom ndax baat bu jëw ni mu réyee rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na doomu dana wax benn baat boo xam ne bi si jublu lu dul reeloo ñi muy waxal rek yowmal xiyaam dana ciy xalamaaye ci xuli xuri safara lu gën a sori ceeb dëllooñ gës kon yàlla ka mu bëgg parce que yéene musal te tànn ko dong lay musal ci ñaaw ci yooyu la te kooku mooy ka mu jox muñ loolu yëpp li ko gën a màgg bokk na ci ay jikkoom mu di xusnul xuluq la ko arab di wax mooy rafetu jikko bu ñu wax asaamatu bnu shariik dafa doon laaj yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko yi ñu jox doomu aadama yëpp yi yàlla may doomu aadama lu ci gën sallallahu alayhi wasallam ne ko jikko ju rafet ndax yonente bi ci boppam nee na dañ maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi maanaam jàngal doomu aadama yi li desoon ci jikko yu rafet yi yeneen yonente yi daan jàngale kon jikko ju rafet am na solo nee na asalu maa yuudau fi lmisaani xuluqun xasanun kooku rawaahu abu daawud wa turmusi nee na bu yomal xiyaamee ba ñuy peese ji ci jaam ñi jëf ju baax ji gën a diis ci balance mooy jikko ju rafet nee na suñ borom du rafetal mukk jikkoy jaam ak bindam ba noppi di ko leel safara maanaam di ko jox safara safara di ko lekk nee na loolu du am yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na la wër aras nee na dañ fa samp ay minbar yoo xam ne leer la ay gaa yi ca nekk seeni yëre yëpp yërey leer la seeni xar kanam xar kanam yi leer la nee na ñooñu de du ñu ay yonent du ñu suhadaaw waaye yonent yi sax dañ leen di ñee yonent yi ak suhadaaw yi dañ leen di ñee buñ ko ne yow yonentu yàlla bi ñooñu ñooy ñan te nga noo seeni melo ndax nu xam leen nu jëm leen a roy mu ne ñooy ñi nga xam ne dañuy soppante ngir yàlla mooy ñi nga xam ne dañuy dimbalante ngir yàlla ñooy ñi nga xam ne dañuy yéene jëmm yépp lu baax ngir yàlla mu ne bu yawmal qiyaama suñu borom dafa naan aynal mutahabbuuna li jalaali zillahum bi zilli yawma laa zilla illa zilli ana gaa ñi nga xam ne ñoo soppante woon ngir man ñi daan jëriñante ngir man ñi daan jëriñ jaam ñi ma keral leen ci sama ker gi nga xam ne genn ker amul lu dul sama ker gi rek tey muy yawmal qiyaama Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu wax na ne wa wa qiila in xadara yowmul baari wa duriba siraatu fawqa naari wa kaabadal waraal jawaawal xumma naadaa munaadin ayna ahlul xidma lil muslimiina fa ajaabu ajmain wa yu'maruuna bil jinaani musriin bi an yuqaala lahum amdul janna yéen a ngi ànd ak waa Daara Alhibaay Serigne Sam Mbaye taxtara it Seexul Xadim Touba. ba ñu fab siraat gàcc ko ci jigéenu jaanama nee na ba doomu aadama yi jànkuwanteeg naqar ak njàqare nee na danañu suñu borom dana yebal yéenekat bu yéene di woote naan ana ñi daan jëriñ jullit ñi. قد ناري تعبد الورى الجواب الغمة نادى مناد أين أهل القدمة للمسلمين فأجابوا أجمعين ويؤمرون للجنان مسرعين بأن يقال لهم امضوا الجنة من غير فتنة وغير محنة nee na bu keroogee di sub aji bind gi xam nañ ne sëñ Tuubaa misaal loon na ko feneen bu wax yow mun ya firru banaan yawmun yafirru min almawludi waliduhu yawmun karama bihi niiraanu bi sharri wax na ba ne yawmun yafirru xalilun min muxallalihi wax na ba ne wa zalika alyawm laa yuxni banuuna wala maalun siwa muxlisin lillahi muqtadiri bis boo xam ne xarit dana daw xaritam bis boo xamee ne waajur dana daw doomam boo xamee ne doom dana daw waajuram mu wax ne bis boobu yow ma wa zalika yawm laa yughni banuuna wala maalun bis booba alal du dara ay doom di jëriñ dara lan mooy jëriñ sellal sa jaamu yàlla ngir jëmmi yàlla rek yàlla mi nga xam ne mooy borom kàttan nee na nag bis boobu bu teewee ba ñu fab siraat gàcc ko ci jigéenu jaanama nee na ba mbindee fi jànkuwanteeg naqar ak njàqare ak tiis ak metit suñ borom dana yebal aji yéene ji yëkkati baatam di woote ana ñan lay woo ñi amoon njëriñ ci jullit ñi ñi daan jëriñ mbindee fii bu ñooñe nee noo nii dañ leen dal di wax rek yéen jubal leen àjjana ci lu dul coono ci lu dul naqar ci lu dul njàqare ci lu dul dara lu dul àgg rek daal di dugg àjjana waaye bu ñu seetee ne kon loolu lépp xusnul xuluq boobu nu waxoon dafa ëmb yooyu ëmb njëriñ lu bari ci jullit ñi aajowoo ka koy jëf di nit koo xam ne borom itte yu mag la ci muy waxtaane bayt yi ko misaal mooy fi shaa'ir bi waxe ne lahu himamun laa muntahan li kibaariha wa himmatuhu suxra ajallu min ad-dahri am na ay itte yoo xam ne yi ca gën a tuuti amul yemukaay yi ca gën a rëy amul yemukaay itteem yi tuuti rek moo gën a gudd jamono li saayir bi doon martial nizaamul mulk mooy li nga xam ne moom la ñu mën a tënke melaw Cheikh Ahmadou Mbacké nee na kaana al waziru nizaamul mulki lu'lu'atan yatimatan saagaha arrahmanu min sharafi badat falam taarif al ayyaamu qiimataha faraddaha gayratan minhu ila sadafi nee na nizaamul mulki daal te mooy foofu demee ne sëñ Cheikh Mbacke per la woon boo xam ne amul ndend caq la woon boo xam ne yàlla daf koo tëgge tedd nga caq boo xam ne per yépp tedd nga la cër yépp kéemaan la cër per yépp bu ci ne ay may la muy caq bu amul ndend mu takk ko ci loosu jamono waaye ba nga xamee ne jamono ji umpale na xaymaam umpale na valeur am fiir gi mu fiir ca caq boobet mu daal di koy teg ci defaat ci poosam kooku mooy seex ñu jeexale foofu wax ji war mënula gudd ndax sama bopp bi dina dafa bari dama bari itte lool dama naroon sax ma ñëwee nuyoo rek jënd ba beneen yoon ak jàmm nu waxtaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. yéen a ngi ànd ak waa Daa'iratu Ahibaay Serigne Sam Mbaye taxta raayat Seyxul Xadim Touba.